a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillaahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا النووي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalisi wa salaasiin. wa anhu radiyallaahu anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala as-saa'i alal armalati wal miskiini kal mujaahidi fi sabiilillaahi wa ahsibuhu qaala wakal qaa'imi alladhi laa yaftur wakal saa'imi alladhi laa yuftar muttafaqun alayhi kon hadis bii nii la léegi mu bokk hadis yi nga xam ne moom la jële moom la ne wa anhu di ko jële ci saxaabu ba mu jële woon pas hadis bi ñu génn bi mais ba ko jiitu woon muy sayyidna waaw mooy hadis bi ñuy jóge ak ba ko jiitu woon ndax bii passé dana rek wa anhu waaye ba ko jiitu la waxoon wa an abi hurayrata mooy hadis bi mu ngi koy jëlee Mawlana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne an nabi muy hadis numéro deux cent soixante-cinq ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadis deux cent soixante-quatre ñaar téeméer ak juróom mu doon hadis sayna Abu Hurayra ba léegi bi mu naan laysal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratan muy jële xadiis bi ba léegi ci moom di seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne wa anhu an nabi xadiis numéro deux cent soixante-cinq mu ne mu ne wa an wa anhu jële nañ ci moom an nabi muy jële ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala as-saa'i ala al-armala as-saa'i ala al-armala mooy al-kaasibu lahuma ki nga xam ne day dox ngir di faggul la muy dunde al armala ki nga xam ne jigéen la boo xam ne euh, dafa ñàkk jëkkëram am na nag ñu ne mu ñàkk jëkkëram mu ñàkk ñàkk euh, ñàkk ñàkk jëkkëram benn la waaw ba pare mu ñàkk voilà kay dox ngir utal ko lu mu dund di ko jox lu muy dund wal miskiini ak tamit kay dox ngir di utal lum dund way ñàkk yi ci façon ñàkk yi ñoxoon ci jotaay bii ñu génn yépp rawatina ku mujj ki ki ñu ne woon ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy laa yajidu ghinan nii wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu fa yasalu an ki nga xam ne moom trouvé wul ghinan mooy koom gu ko doy te du ñu xam ay mbiram ba di ko sarax te du jóg di laaj rawatina kooku waaye kiy dox ngir ñii ñépp ah, wala kii laaj sax mu fexe ba laaj googu mu ba kay dox ngir utal ko lu mu dunde mu ne kooku noonu la yonent bi saa saa ne kookee kal moom tamit femme bi ak kii kal day mel ni kuy jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla waaw wa ahsibuhu mu ne jàpp naa ne nee na ah qaala nee na ah waaye day mel ni non seulement kuy jihaat ci yoonu yàlla di joxe bakkanam ci yoonu yàlla ak alalama gépp waaye day mel ni wakal qaa'im waaye comme ki nga xam ne day taxaw temm di julli alladhi la yaftur ah du du toqi ci taxaw ga muy jullil boroomam ci guddi yi di naafila waka saa'imi waaye loolu mooy ci guddi waaye ci bëccëg yi day mel ni ki nga xamante ne nii day woor alladhi la yuftir moom du dog mukk waaw mooy taxawelee da ngay am yoolu ñii kuy jihaad wala boog koo xam ne daa taxaw di jaamu yàlla ci guddi yi di naafila ak koo xam ne moom bëccëg gu ne mu woor ko kay taxawuñu ñàkk ñii ci jigéen géeg ki ñàkk ak ñooñu miskin bi mën a nekk jigéen waaye armala moom jigéen kese la waaye dañ koy wax góor mais armala tout waaye arm euh, moom nga taxawu ko kooku noonu day tax Eh, nga am daraja yi mu ne hadis bii de muttafaqun alayhi al imam al Bukhari ak al imam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko soloo hein eh? léegi est-ce que ñoom kese ñoo ko soloo ñu ne la ah déet al imaamu Ahmad seen sëriñ indi na ko na ko noon seen bokku taalibi al imaamu te tamit di seen taalibi al imaamu Tirmidhi rahimahullah al imaamu Nasaa'i ak al imam ibnu Maaja rahmatullah alayhi ñi ñëpp solo nañ ko al imaam al Buxaari rahimahullahu indi na ko ci ñaari bërëb ñetti bërëb mais mais ñetti ñetti ñaari ñaari mujj yi daanaka benn la voilà kon nag mu ngi noonu mu ne foofu al imaam al Buxaari ci kitaabul adabi ah mu ne ci kitaabul adabi indi na ko foofu waaye it foofu da ko dagale indi ko ci ñaar te boobu mooy bi ñu gën a niru mooy gën a niru bi am na indi na ko ci kitaabu nafaqaat indi na ko foofule foofu al imaam léegi nañ jël ida ki bu al al al al kitaabul adabi mu ne haddathana baabu saa'i ala al miskiin mu ne haddathana al imaam al buxaari muhammad ibn ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn wala ibn Qanab waaw gis nañ imam Muslim moo indi woon hadith bala Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu ta'ala non Qutayba lañ gisoon Qutayba ibn Sa'id non kii ah, al-Qanabi Qutayba lañ gisoon moom la imam Muslim indi woon rahmatullahi alayhi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Malik mu jëli hadith mu ne nettali nañu Malik muy Malik ibn Abi ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imam dar al-hijrati an Thawr ibn Zayd moo ko jële ci Thawr ibn Zayd ad-Dili rahimahullahu ta'ala al-Madani an Abi al-Ghayth moo ko jële ci Abu Ghayth de Salim la tuddoon Abu al-Ghayth al-Madani mawla Abdullah ibn Muti' ibn al-Aswad al-Qurashi al-Adawi mawlaahum rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam as-saa'i ala al-armalati wal-miskiini kal-mujaahidi fi sabiilillah wa ahsibuhu qaala yashukku al-qa'nabiyyu waaw kal-qaa'imi laa yaftur wa kas-saa'imi laa yuftir voilà mu ngi nii kon wax na kan moo sa kan moo sikki sàkka wa ahsibuhu qaala yashukku al <laughs> al imaam al-Qanabi moo tax am na ñenn am na benn téere bu ma gis gaa def tradition bi ñoom dañ ne Abu Hurayra ci boppam moo sikki sàkka mais loolu njuumte la waaw waaw loolu bokk na léeg-léeg ci traduction yi bu dee ke ko traduire duggul bu baax ci téere yi ummuhaatu kutub mooy ca cosaanu eh, hadith yi boroom téere bi indi bu fa demul rek mooy façon juumte yooyu da koy def parce que nga ne boobu il s'agit ici d'Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra moo ko alors que gis nañ ne fii du Seydina Abu Hurayra moo ne ahsibuhu ah, non non non mu ne loolu wa ahsibuhu qaala mu ne yashukku al-qa'nabi kii fi ki sàkk mooy al imam al-Qanabi moom moo di Abdallah ibn Maslama mooy al-Qanabi moom moo si sàkk hmm? te loolu al-imaamu al-Hafizu Ibn Hajar rahmatullah alayhi daal dina koy eh, leeral li nga xam ne moom lay sora lii nii waaw moom daan na ko mu ne loolu wa sa'imu mu ne wa ahsibuhu qaala kal qaa'imi laa eh, yaftur wa ka saa'imi alladhi laa yaftur mu ne loolu noonu mu ne loolu noonu shakkul shakkal Qanabi waaw ne waqad dhakarahu al-akthar bi shakki an Malik lakin bi maana fa yahtamilu ikhtisas al-Qanabi bil lafz alladhi mu ne bari na ñeneen ñu ko solo lool imaamu Qanabi moo ci sikki sàkk mu ne ñu bari solo nañu ko ci sikki sàkk jële ko ci imaamu Malik waaye waaye maanaawam mooy li nga xam ne mooy lim ne fa ahsibuhu ahsibuhu boobu moom imaamul Qanabi moo ko wax kon nag mu ngi noonu le waaw kon loolu na ko imaamul al al al Bukhari rahimahullahu ta'ala bii bi a jege mooy bi gën euh, jege suñu bos bi léegi nag kanta al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah mu def kitaabu zuhdi war raqaa'iq baabul ihsaani ilal armalati wal miskiini wal yatiim foofu la ko indi mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab fii moom joxe na mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Maslama muy al-Qanabi gis nañ ko sax mu ne a mu ñoo Imam al-Bukhari même càllale bi sëriñ bi al-Qanabi moo leen ko mu jaar ci imaamu kon mu ne kon euh, euh, euh, haddathana nettali Abdullah ibn Maslama ibn Qanab qaala mu ne haddathana Maalik muy Maalik mel ni ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir gis nañ ko sax an Thawr ibn Zayd gis nañ ko sax moom it gis nañ ko sànq an Abil Ghays gis nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala as-sa'i 'ala al-maradi wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal-qa'imi la hmm? yaftur wa kal-qa'imi la yaftur wa kas-sa'imi la yuftir gis nga gis nga gis ne càllala yi jaar ci alqaana bi yëpp mu am ahsibuhu waaw waane la wa azibu googale al imaam ibn al alqana ibn qanab alqanabi moo indi loolu de kon léegi hadis baa ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu fi leeral benn mbir mooy buntu bi ni ko imaam tudde yatiim yi jirim ñi nga xam ne ak mboolem way way néew ju doole masaakin yi ak ñi nga xam ne ñooy ñi dammu bi rafetal rafetal jëmale ci ñoom tey ñeewante ci ñoom noonee mu ko tuddee dafa am solo mooy rafetal bokk na ci di fexe koo xam dafa ñàkk yow nga taxaw ko ci wàll woowu ba ñàkkam googu nga kiy taxaw ba moom loolu ah borom bi daal di koy teggi waaw daal di koy teggi mu ne ki def loolu day am darajaay ki nga xam ne yu jaahidu xam ne jihaad laa ilaha illa ak daraja yu rëy yi nga taxawu al la wax nañ la al armala li ci boroom xam-xam yi wax wa rahmatullah alayhi ñu bari dañ ne mooy ki nga xam ne sox ki soxna soo xam ne jëkkëram dafa génn àddina waaw jëkkëram dafa génn àddina am ñu ne non mooy bépp jigéen rek moo xam génn na àddina am génnul àddina moom kese mu nekk amul ku koy jox ku koy dimbali ku koy yor nga taxawu ko kookee lañuy ñuy wax moo xam nag am daa amoon jëkkër wala amu ko comme ni ko imaamu Nawawi rahimahullahu taala waxe ci al sharh Sahih Muslim ibn al mu ne wal armalatu man laa zawja laha sawa'un kanat tazawwajat am la wa qiila hiya allati faaraqat zawjuha zawala faaraqat zawjaha waaw kanta loolu al armala mu ne qaala ibnu Qutayba summiyat al armalatu lima yaxsulu lahu min al irmaal wa huwa al faqr wa dhihaabu zaad bi faqdi zawj yuqaalu armala ar-rajulu idhaa faniya zaaduhu mu ne al imaam ibnu Qutayba bokk ci boroom xam-xam Qutayba boroom xam-xamu eh, boroom xam-xamu hadiis yi no ci lugha yi mu ne waaye it ak xadiis tamit la ci géej la woon mu ne summiyat armala dañ koo woowee armala ndax li nga xam ne moom moo koy dal ci al irmal wal faqr mu ne irmal nag mooy ak ñàkk ak yóbbal goo mënoon a am ga nga xam ne moom la mënoon am di ko dunde goo xam ne dafa dem te jógewul fetlu bi faqdi zawji ndax ñàkkum ñàkk jëkkëram mu ne loolu la ñuy waxe ne armala rajulu góor gi de ñàkk na mooy ida faniya bu dee jeex na zaaduhu yóbbalam jeex na amatul dara waaye en buñ ko waxee ci jigéen gi nga xam ne dafa amoon boroom kër te amatu ko loolu nga xam ne mooy ndaw si doon na condition yu baax la nekkoon te loolu ako yomb dogalu yàlla la dogalu yàlla mooy almusarrif mooy ki nga xam ne moom mooy soppandeku ci mbir yi nu mu ko neexe mooy jël koo xam ne boroom alal la woon mu def ko pauvreté ci moyen de benn kii léppam yàqu magasin am la yàq lakk otoom yëpp yàqu nañ gaayet dóor nañ ko ay yat ay kuur mooy ndax nañu ko bay oto yooyu yàqu jurótul dara transport en bu baax la doon am toolam ya mbay ma yàqu na mu war a jaay lépp ba pare de say bor waaw bu mujj nekk ku ñàkk léegi bi nga xam ne yaa yaa quelques jours moo doon ñoo doon joxe di di di di financer mooy mbir yi teguwut ci dara loolu ci namm namm yàlla kese waaw waaw léeg-léeg nag nit am fuuy ba pare bon mais daal en général mooy yàlla mooy def lu ko neex ndaw soo xam ne boroom kër may ronoon lépp ah boroom kër ji génn àddina gaa yi def li nga xam ne mooy miraas moo xam ne moom li mu ci am bariwul par exemple xam dafa sëy boroom këram amoon na njaboot feneen ñooñu léegi moom kese la nekkal moom kese mais ba jeneen doom yi jëlee ci miraas mi li ko dese bariwul loolu ndekete yoo kër gam ne woon mu war koo génn ndax affaire yu miraas yeeg yooyu pare fa mu waral luye moom amul lu mu fay yooyu te fan lay nekk waaw moo tax yooyu yëpp ñuy miraas ak tamit ña nga xam ne ay mbokkam lañu war nañuy bàyyi xel lool ka nga xam naan mooy taxaw jigéen goo xam ne moom lépp ma dab ku mel noonu ba assuréel ko dund ko te ko wax dund mooy assuréel fa muy ne wala fa mu nekk bopp amul lum dund ka taxawu ko te kenn du ko yëg jarul nga koy publicité lu dul ne bu dee yow rëcc nga ci borom bi muccal na la ci ngistal nga koy wax ngir ñi nga xam ne ñoo fi mel noonu ci famille monoparentale yi jigéen ñi nga xam ne amul kenn ko leen toppatoo ak way ñàkk yi moo tax mu ne wal miskin as-sa'i ala al-armalati wal miskin ak way ñàkk ñi nga xamante ne boroom njaboot lañu waaye amuñ dara wala ñoom kese ñooy dund waaye amuñ dara nga koy taxawu bu ko publicité bu ko wax waaye bu dee nag gis nga ne boo ko waxee te borom bi muccal na la ci wàllu ngistal nit ñi nga xam ne waxoon nañ la ñenn ñaay wagon lañu ñoom ñu gisee ko def la ñuy def waaye boo leen bàyyee ñoom kese duñu def bu boobaa yi mel noon man nga koo wax ngir inciter xëcc ñoo xamante ne mooy ñu def lu baax kon ci kaw noonu moom day am solo nit ki taxawu lu mel noonu daal di koy def daal di xamle li nga xamante ne mooy que ne ah lii de mooy li nga xam ne mooy li am ngir nit ñi daal di koy roy ci yu baax yoo yële waaw kon nag mu ngi noonu le mooy kon armala gi nekkul rek jigéen boo xam ne euh, jëkkëram dafa génn àddina am na jigéen ñoo xam ne seen jëkkër ne génn àddina milliardaire lañ borom alal lañ même bu ñu milliardaire mooy am nañu loo xam ne moom lañuy ñuy dundee parce que soit ñoom amoon nañ liggéey bu ñu jàpp am na wala seen jëkkër bàyyi na assez de bien ak yoo xamante ne nii yum leen yum ko joxoon yoo xam ne mën na cee continuer kooku taxul ñuy wax mais ki ñàkk tax ñuy wax waaw. waaw mooy ki nga xamante ne moo tax euh, lu bàyyi lu ama am solo la waaw ndax bu dee xadiis bi day wax ne da ngay gis ne daa général mais kim ci jublu mooy as-sa'i ala ala boobu day wane ne kook di ko taxawu ci li nga xam ne manu ko mooy li dund alors que ki am ndaw si nga xam ne boroom këram génn na àddina waaye am na lu mu dunde ah kooku mooy li nga xamante ne kook taxul ñuy wax waaw bu dee nag yeneen soxla yu mu am ndax njaboot gu solo la nit ki taxaw ko te nit ko obligé muy góora jigéen ni moom waaw waaw nga taxaw ko ci yooyu ba yooyu moom nga fajal ko ko ci loolu borom yi na ngay am eh, lii nii waaw waaw da am yoolu kuy taxaw ci yoo di julli waaw waaye ak ki nga xamante ne nii yoolu koo xamante ne nii day dem di jihaad yi lu tax parce que gis nga jihaad sa alal ngay génne sa bakkan sa lépp te kiy dox ci lii ku ñàkk kii walla ki nga xam ne armala la kooku alal lay génne ah te jotam ak lépp te loolu dafa te alal dafa nekk loo xam ne xol bakkan da koo bëgg te bëggul ku koy génne waaw nga def ko nag ngir sàkku sa ngërëmal borom est-ce koo kële moo tax borom bi tabaaraka wa taala yëkkati ku mel nii ci daraja yi kon lii yëpp duñu invité ci rafetal jëm ci ñu mel nii lëkkaaleem ak bunt bi kon al imaamul kon mu ngi noon ni jàll ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu